waaw xoolal te ñoom lépp ñu ko jubbu rek ay mbir yoo xam ne Seydina Ali lañ ko defal yoo xam ne dañ koo nëbb nangam ak ay mbir la yoo xam ne dañ ko nëbb nangam ak nangam alors ko kullu hada karim déglu Seydina Ali daal xutba bi mu nee ne man zaama képp ku ne am na indana shay'an te ne ñun am na dara loo xam ne dañ koo am naqra'uhu di ko jàng yenn loo xam ne am nañ ko di ko jànk waaw loo xam ne luñ ñu jageel ab jagle bu ñu jagleel la boo xam ne moom lañuy ñuy def illaa kitaabullah lu dul téeréb yàlla bi wa hadhihi sahifa ak kayit bii mayor nga xam ne ci la bindi li ma leen saa salaam jàngal qaala wa safifatun mu'allaqa mu wan leen benn këyit goo xam ne ñu ngi ko lonku fenn fii xiraabi saytu yi mooy ci jaasi bi nga xam ne moom lay yor ci la ko lonkoon faqad kazaba fiiha nar na képp ku daa am loo xam ne yeneen saa salaam daf mu ko jagleel wute yeneen jullit ñi xamal ma te ñeneen loo xam ne ab jagle la buñ ma defal boo xamante ne nii dama mooy comme ñoom li ñuy wax nee nañ moom moo waroon a nekk xalifa yeneen saa salaam waxoon na ko Seydina Ali nee na képp ku wax lu mel noonu faqad kazaba wax nga lu amul waaw kon loolu leer na après ci la waxee ne fiiha nekk na asnaanul ibil wa ashya min al jirahat wa fiiha qaala nabi sallallahu alayhi wasallam ci biir këyit bi mu ne nekk na ci almadinatu xaramun mu ne medina xaram la waaw ma bayna irin ila sawr fii mu wax ila kada bale ci riwaaya bi wax na ila sawr ba sawr fa man ahdatha fiiha hadathan aw awa muhdithan fa alayhi la'natullah wal malaa'ika wan naas ajma'iin laa yaqbalu Allahu minhu yawmal qiyaamati sarfan wala adlan wa zimmatul muslimiina waahida yas'aa bihaa adnaahum wa man idda'a ilaa ghayri abiihi aw intama ilaa ghayri mawaaliihi ñen keneen a ngi beneen façon nit ñoo xam ne dañuy rëbb mooy fa man idda'a képp ku wootewu ilaa ghayri abiihi loolu taxawoon nañ ci jamono jële ginnaaw askane la boppam ci keneen ku dul sa baay awin kama ila ghayri mawali wala mu daal di askane la boppam ci ñoo xam ne ñoom ñoo méngoo ay mbiram mooy ñi nga xam ne ñoo ko goreel fa alayhi nekk na ci kawam laanatullah rëbbum yàlla wal malaa'ika ak malaaka yi wan naas ajma'in ak mboolem nit ñi laa yaq laa yaqbalu allahu minhu yawmal qiyaamati sarfan wala adla voilà borom bi du nangu ci moom yawmal qiyaam bi ci taxawaay ba du ko nangu dara dara dara sarfan du euh, farata wala adlan du nekk loo xamante ne nii mooy euh, euh, euh, naafila voilà kon lii beneen a ngoongu boo xamante ne nii la ko di wane ba léegi ni imaamu Nawawi day gëral mi nga xam ne noonu la tuddee buntu bi mu ne al imaam al haafid an-Nawawi wa annahu mu ne ta moom yeneen saa sam qaala nee na sax na ne nee na allahumma al'an ri'lan wa dhakwana wa 'usayya asaw Allah wa rasulahu waaw mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na allahumma al'an borom bi yàlla na nga rëbb ri'lan ri'lan ay tribu la woon arab yoo xam ne yu tàccoore wa Zakwaan ak Zakwaan wa Usayya ak Usayya asaw Allah wa rasulahu ñoom dañoo mooy yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam loolu imaam al-Buxaari rahimahullahu ta'ala rahmatan waasi'a daal dina koy solo est ce que moom dong la ñu ne la loolu euh, sëriñam al imaamu Ahmad ibn Muhammad Eh, daal dina koy solo tamit waaye nako noon al imaamu abu abu daawud an-nasaa'i ak ibnu maajah waaye imaam muslim daal na solo tamit hadith boobu muttafaqun alayhi voilà imaamu kii yeneen saa salaam mooy bi eh, Ri'l Zakwaan ay gaay lu kàccoor lañ woon ñoo ñëwoon yeneen saa salaam ne dañoo tuub ngir mu jox leen ñoo xamante ne nii ñoom ñoo leen di xamal seen diine yeneen saa wax leen ñu daal di dem bañ demee daal di leen rey qurra yooyu loolu gisoon nañ seen xadiis fii ci Riyaad bi voilà soixante-dix don euh, nijaay Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu loolu euh, lu lu doy waar la ñooñu noonu yeneen saa salaam da doon xunut di leen ñaan yàlla euh, borom bi daal di leen rëbb voilà ngir borom bi rëbb leen euh, ren la ñooñu xam ne ñoom mooy boobu xoola ay nit lañ mooy mais est-ce wax diw ma bokk ca ren la mais dana ñoom diw kon nag laanatullah ala al yahud laanallahu al yahud wa nasara voilà loolu dina ko indi tamit voilà mooy borom bi euh, daal dinay euh, rëbb ñi nga xamante ne mooy yahuud yi ak ñi nga xam ne ñooy nazaran si voilà mooy <laughs> loolu la <laughs> léegi al imaamul Buxaari rahmatullah alayhi voilà indi na ko fu bari ah waaw daa nabi sallallahu alayhi wa sallam alayhim thalathina sabahan ala ri'in wa zakwan wa bani lihyan wa usayya alladhina asaw allaha wa rasulahu sallallahu alayhi wa sallam voilà loolu indi na ko noonu ko ne ñaan na seen kaw waaye tamit ñëwee tamit ci ñi nga xamante ne mooy laana waaw allaanu mooy laana yonent bi alayhi salaam ah, daal dinay laanu ñi nga xamante ne ñooy ñi defoon jëf ju ñaaw ji waaw wal iyaadu billah ah wal iyaadu wallaahi eh, eh, billaah eh, ñooñ taxawoon nañ sax seeni mbir mosoon nañ ko wax mi mooy xaadisatu bi'r ma'una voilà nga xamante ne loolu nañ def caay caay goo xam ne jéggi na jéggi na dayo voilà jéggi na dayo ci mbon parce que ñëw ni da tuub nañ la jox ñoo xamante ne ñoo lay xamal seen diine yonent saa salaam tànn ci saxaaba yi ñu gën a sell ñu leen doon woowe al-qurra gaa yi ñëw daal leen assassiné ni mu gën a ñaawe waaw ba ñu ci moom ñu néew la comme ni nga xam ne noonu lañ ci taxawoon wal iyaadu billah moo tax al imaamu muslim par exemple euh, imaamul buxaari rahimahullah euh, indi na ko ci bërëb yu bare bare bare bare imaam muslim rahmatullahi alayhi par exemple indi na ko fi nga xamante ne nii mooy euh, bi mu ne fi nga xam ne ci lay wax euh, euh, euh, moom al imaamu Abul Husayn moom it dafa tegale moom mais moom li ci neex mooy imaam Muslim day tegale xadiis yi quoi waaw moom day tegale xadiis yi mu ne wa haddathanaa Amrun an-Naaqid Amrun an-Naaqid qaala mu ne haddathanaa al-Aswad ibn Aamir qaala mu ne akhbaranaa mu ne xabaar nañu Shu'ba di Shu'ba ibn al-Hajjaaj an Qataadata an Anas ibn Maalik anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qanata shahran yal'anu ri'lan wa dhakwaan wa 'usayya wallaha wa rasulah kaddu yooyu moom la Imaam An-Nawawi indi ci Riyaad bi mu ne ko Yonent saa salaam daal di ne euh, di rëbb ci ñoo xam ne ñooy waa Ri'l waa Zakwaan ak waa Usayya ñi nga xam ne ñoom mooy euh, borom bi tabaaraka wa taala ak ki nga xam ne mooy ndawam kon al Imaam al-Haafiz An-Nawawi rahimahullahu taala mu continuer ci ñemoon waaw kon mu ne wa hadihi mu ne gis ne lii nag salaasu qabaa'il waaw mooy li ñoo wax mu ne ñetti tribu ngi ay waasoy arab Ri'l Zakwaan Usayya ñett lañ min al arab arab yi wa annahu te saa qaala moo xam ne rëbb na leen la'ana Allahu al yahuud waaw rahimahullah daal na koy solo waaye al imaamu muslim abul husayn rahimahullahu ta'ala daal dina koy solo moom tamit eh, mais du ñoom kese ñoom ñoo ko solo hadis la boo xam ne al imaamu Ahmad seen sëriñ jiitu woon na mu solo ko waaye seen imaamu Nasaa'i solo na ko na ko noonu al imaam Ibnu Maaja rahmatullahi alayhi imaamul Buxaari mu ngi koy kitaabul buyuun baabun laa yuzaabu shahmul mayta mu ne haddasanaa al-Humaydi qaala haddasanaa Sufyaan qaala haddasanaa Amru bnu Diinaar qaala axbaranii Taawus annahu sami'a Ibna Abbaas radiyallaahu ta'aalaa anhumaa yaquulu balagha Umaru Umara balagha Umara anna fulaanan baa'a xamra fa qaala qaatala Allahu fulaana alam ya'lam anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaatala qaala qaatala Allahu al-yahuud hurrimat alayhim ash-shuhuum fa jamaluuhaa fa baa'uuhaa mu ne Ibn Abbaas ah <laughs> <laughs> Euh, daf koo jote ne diw diw mii nag bon riwaay yi leeral nañ kàllaaf saxaaba la woon mais bon euh, <laughs> du du du war <laughs> a xam ne dañu wute mais nan la nan la def saxaaba boobu samura la woon <laughs> ba jaay ibnu Jundub Seydina Omar daa dégg ñu ne samura da koo jotal ne samura daal dinay jaay sàngara mu ne eh, léegi nag boo waroon xam-xam yi ñenn dañ ne non Euh, bon du daa jël ni mu ko jaayee lenn la <laughs> euh, euh, mooy daf ko jël ci waa ahlul kitaab yoo xam ne dañoo waroon a joxe jizya mooy impôt bi nga xam ne waa allu kitaab yi nga xam ne jullit ñi ñoo leen ñoo leen chefé ñoo yor ci autorité jullit ñoo nekk ñu war a joxe jizya léegi à la mu jël place loolu mu jël ci loolee waaw mu foog ne loolu ba pare jël ko ba mu jëlee assuvalent lool ci ñoom euh, ci sàngara lañu war a joxe jibe après mu jaay ko jàpp ne loolu mën naa nekk loolu imaam Ibnul Jawzi daal dinay nettali ne loolu euh, nettali na ko daal di koy dëgëral voilà waaw <laughs> ah, moo tax moom léegi am ñeneen nag ñu ne bon euh, damay ragal ne Imaam al yi ne li euh, possible que ne dafa jaayoon ah, mooy asir bi asirul xam mooy <laughs> mooy nga jël yoo xam ne jus lañ ko def <laughs> jaa jaay ko koo xam ne da koy jàppee sàngara après mooy fermenté ko quoi waaw kon loolu am ñu ne loolu la <laughs> Imaam al-Xattaabi loolu am ne ñu ne non non euh, euh, kii la mooy vinaigre la woon waaw. boo xam ne daa sàngara soo xam ne xam nga bu transformé nekk vinaigre loolu la moom la jaayoon waaw léegi nag Seydina Omar daa jàppoon ci ñi nga xam ne loolu noonu dëgëru loolu du tax mu daal di dagal comme li nga xam ne am na ci boroom xam-xam yi ñuy wax loolee ah <laughs> waaw waaw yooyu yëpp ay wax la yoo xam ne loolu taxuñoo jóg yoo xam ne am na ñool ñu ne lii la léegi nag Seydina Omar ne kon qaatalallahu wulaanaaya <laughs> borom daal di qaatala mooy parrain bi na mooy rëbb na quoi qatalahumullah borom bi rëbb na leen anna yufaku comme yoo ñu ñëw ci alquran mu ne qatalallahu fulana borom bi rëbb na diw rek alam ya'lam ndax xamul ne mu moom daa xamul anna rasulullah yonente bi sallallahu alayhi wasallam qaala nee na qatalallahu alyahud borom bi daal di ne rëbb ñi nga xam ne ñooy yahuudi muy juif yi hurrimat ndax dañ leen a xaraamal alayhim shuhumal ashuhum mooy li nga xam ne mooy graisse yi mooy graisse yi léegi niñ def fa jamaluha ñu daal di koy euh, xóoyal tàngal ko ba mu xóoy après nag ñu daal di fa ba'uha ñu daal di koy jël jaay ko quoi <laughs> waaw mooy diw ga jàppal ko dal dal lu koy def diw mooy yow ñu ñu teral a beurre nga jël beurre bi tàngal ko am tàng après jaay ko noon ci tàngoor léegi nag na yow génn nga ci ko <laughs> sa daal di leen <laughs> moo tax ci beneen riwaaya bi kitaabu ahadith al-anbiya salawatullah alayhi wa sallam alayhim salaatu alayhi salawatullah alayhim baabu ma dhukira an bani israil foofu la gën a leere imam eh, al-Bukhari mu ne haddathana Ali ibn Abdillah wa ibn al-Madini qala haddathana Sufyan an Amr an Taawus an Ibni Abbaas annahu qaala sami'tu Umar radiyallahu anhu yaquulu qaatala Allahu fulaanan alam ya'lam anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala la'ana Allahu al-yahuuda hurrimat alayhim ash-shuhum fajamaluuhaa fabaa'uuhaa voilà fii kaddu yi kaddu yi nga xam ne noonu la ñëwee moom al imaam al euh, euh, Buxaari kanta imaam Muslim Abul Husayni euh, rahimahullahu ta'ala moom itam indi na ko kitaabul musaaqa baabu tahriimi bay'il xamri wal maytati wal xinziir wal asnaam mu ne haddasanaa Abuu Bakr ibn Abii Shayba wa Zuhayr ibn Harb wa Ishaaq ibn Ibraahiim wal lafdu li Abii Bakr mu ne sama ñetti sëriñ yëpp ñoo ma nettali kaddu gi nag ki ma njëkk a tudd Abuu Bakr ibn Abii Shayba moom la ñeel qaalu ñoom ñoom ñu ne haddasanaa Sufyaan ibn Uyayna ne ki leen nettali Sufyaan ibn Uyayna an Amr mu jëlee ci Amr ibn Diinaar al-Makki rahimahullah an Taawus mu jëlee ci Taawus ibn Kaysaan Abbaas radiyallahu anhuma annahu qaala balagha Umara anna Samurata gis nga fii leeral na daa xamra dana Samura daa jaay sàngara fa qaala qaatala Allahu Samura alam ya'lam anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam la'ana Allahu fa qaala la'ana Allahu al-yahuuda hurrimat alayhim ash-shuhuum fajamaluuhaa fabaa'uuhaa kon gis ne loolu kon imaam an-Nawawi loolu muy wax noonu la ñëwee foofu wallahu ta'ala alam léegi nag mu ñëwaat mu ne ginnaaw lii nii mu ne am na tamit beneen wa annahu qaal te yeneen saa salaam ba léegi nee na luy wane lii ma tudde sama bunt bi lu koy dëgëral ci wàllu xadiis la'ana allahu al-yahuud wan nasaara ittaxadu qubuura anbiyaa'ihim masaajid voilà mu ne te sax na yoneen saa na la'ana Allahu al-yahuuda mu ne borom bi de rëbb na yahuud yi ak nasaraan yi wala lañ liggéey waaw lu yées lan mooy lu yées mooy mooy ittaxadu dañoo jàppee qubuura bàmmeelu anbiyaa'ihim seen yonent yi alayhimu salaatu wassalaam masaajid daal di koy def ay sujjóotukaay waaw ñoom noonu la ñu liggéey borom bi daal leen rëbb loolu euh, muy xadiis boo xam ne bon euh, xadis bu euh, siiw la hmm? xadis la boo xam ne moom bu siiw la voilà moom <laughs> Euh, euh, léegi est ce que ñoom ñaar doo nga ko solo ñu ne la déedéet hadis boobu kay euh, imaam Ahmad rahimahullah solo na ko lu jiitu waaye imaam an-Nasa'i Ahmad ibn Shu'ayb daal na koy solo rahmatullah ala al-jami' muy hadisu Abdullah ibn Abbas waaye sayyidatu Aisha radiyallahu anha imaam al-Bukhari rahimahullah ta'ala mu ngi ko indi par exemple bi mu ne indi kitaabu salaa baabun man haddathana Abul Yaman qala haddath akhbarana Shu'ayb an az-Zuhri qala akhbarani Ubaydullah Abdallah ibn Abdillah ibn Utba anna Aysata wa Abdallah ibn Abbas radiyallahu anil jamii' qaala mu ne sayyidatu Aysa Abdallah ibn Abbas radiyallahu anhuma nee nañu lamma nazala bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam tafiqa eh, yatrahu xamisatan lahu ala wajhi mooy eh, ba nga xam ne wahyu bi daa wàcc voilà mooy nga xam ne wahyu bi doon wàcc façon yi yooyu tudd ñu ko woon ci fii amaana bu ko kii may ñu wax ci tuuti waaye euh, euh, li nga xamante ne nii après nag muy jël benn euh, malaan boo xamante ne nii moom la jëloon du ko kii dindi ko ci li nga xamante ne moom moom la moom la muuru woon xar kanam bi waaw fa ida samma biha kashafaha moom la ko doon muure bu bu mbir mi demee mooy eh, wax yu bi wax ni mu doon ñëw léeg-léeg mu daal di koy dindi daal di koy dindi fa qaala wa huwa kadhalika mu wax fekk dindi ko mu ne laanatullahi ala alyahudi wa nasara mu ne laanatullahi rëbbum yàlla nekk na ala alyahudi ci yahudi wa nasara ittaxadu qubur anbiyaa'ihim masaajid yuhaddiru ma sana'u ne borom bi rëbb na yahuud yi ak nasaraan yi dañoo jàpp seen xabru yonent yàlla yi saa saa def ko ay sujjóotukaay wala ay jullikaay yu xaddiru yonent saa saa mu ngi moytanu ko loo xeetam maa sanaaw la ñu def ba borom bi rëbb leen kon xeetam buñ foog ne ñoom bu ñëwee def ko loolu parce que daal ñoom ñooy xeetu Seydina Muhammad bu leen neexee def loo xam ne yàlla rëbb nañu ko defoon bu dëkk loolu du leen ci génne mooy mu leen di euh, euh, moytanu ko taala baabu nahyi an binaa'i al-masaajidi ala al-qubuur waaw buntu boobu mu ne wa haddathanii Haaruun ibn Sa'iid al-Ayli wa Harmalatu ibn Yahyaa ci ñaari sëriñ la ko jële mu ne qaala Harmala mu ne Harmala nee na axbaranaa mu ne xabaare na wa qaala Haaruun kanta Haaruun moom dane haddathanaa ibn Wahb qaala axbaranii Yuunus an ibn Shihaab qaala axbaranii Ubaydullah ibn Abdillah mooy ibn Utba ala ibn Mas'uud radiyallahu anil jamii' anna Aysata Abdallah ibn Abbas radiyallahu anhuma qaala lamma nazala bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi fa idha thamma kashafaha ala wajhihi fa qaala wa huwa kadhalik mooy bu wax yu bi ñëw bu metti noonu da koy def ci xar kanam bi ci mbalaan moom bu mbir mi demee dalee mu daal di koy dindi nee na mu dindi ko nag di wax naan la'natullahi ala al-yahud mooy keroog feebaram bi la bokk feebaram bi mooy feebaram bi nga xam ne moom la euh, nga xam ne mbir yi da doon tar lool waaw feebar bi méttee méttee méttee méttee méttee loolu la pa pa wax yi bi voilà loolu la voilà mooy mooy mooy ci bi muy euh, dernier ci quoi euh, instant wam yi bi muy sukuraat voilà sukuraat bi lay wax pa pa wax bi voilà daa taroon lool feebaram bi waaw léegi nag mu dindi mbalaan mi ci xar kanam bi wax naan laanatullahi ala al yahudi wan ittaxadu qubuur anbiyaa'ihim masaajid yuhadhiru mithla ma sana'u kon mu ngi nii noonu la ko al imaamu al haafidu muslim abul husayn indi mu ne wa annahu ba léegi liy dëgëral sama buntu bi ni ma ko tuddee moom alayhi salaam la'ana al mutashabbihiina alhamdulillah min ar-rijaali bin-nisaa wal mutashabbihaati min an-nisaa'i bir-rijaal mu ne dernier nag la indi bi mooy bu mujj bi nga xam ne euh, moom al-imaamu euh, an-Nawawi rahimahullah moom lay indi fi mu ne te sax na te sax na ne moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal dinay rëbb waaw rëbb na ñan almutashabbihiina ñii niru niru lu min ar ci góor ñi bin nisaa mooy góor ñoo xam ne dañoo féminiser wu seen bopp waaw xam ne fléau la léegi en tout cas ndax lan à travers méga yi film yi façon yooyu ñi naan ay acteurs yoo xamante ne ñoo ñu bari ci ñoom ay ay ay ay ay lan lañ mooy wàllu woowu seen yoon ci di jigéen jigéen lu voilà nga gis ñoo xam ne ñoom la ñuy topp wal iyaazu billaah nga dégg ku nga gis ko tudd Ahmad Muhammad tur yu sell yooyu di mel ni jigéen te moo ko defal boppam ah. di doxi comme jigéen ñi di soloo comme jigéen ñu yor saak di maquillé di nangam ak nangam jàpp na c'est sa liberté wal iyaazu billaah borom bi ne yeneen saa salaam ne borom bi rëbb na góor ñi nga xam ne ñooy nuru nurulu jigéen ñi. waaye rëbb na ci jigéen ñi ñi nga xam ne wal mutashabbihaati ñii niru niru minan nisaa ci jigéen ñi bir rijaali dina rubu góor waaw bu jigéen ñoo xam ne tamit léegi voilà boo leen gisee da nga naan ñii ay garçon euh, kii lañu raté xaw ma lam doon waaw la leen gaay di wax nekkul ne loo xam ne seen bind noon bu dee yàlla noonu la la bindee nga mel noonu loolu garaawul waaw nga mel noon mais ñoom ñoo koy chercher waaw ñenn ñi ngi gis ñi gën yàqu moom dañoo dem ba dañu naan dañuy changer Euh, li leen yàlla bind góor lañu woon léegi dootuñ nekkati góor quoi dañuy nekk jigéen dañuy nekk jigéen dañuy def seen bopp nekk jigéen waaw euh, moom daal Jean la tuddoon léegi nag Jeanne la tudd waaw defal nañ ko ay ween defal nañ ko ay kii nangam ak wala iyaazu billah jigéen góor ñoo xam ne noonu lañ mel waaw ay góor yoo xam ne noonu lañ mel waaw boo leen séenee ne da ngay foog jigéen lañ mais bu ñu waxee léeg-léeg seen voix moo leen di trahir nga ne i xoolaat bu baax xam ne waa ji vraiment waaj ji waa ji góor la woon waaw wala même bu dee dafa pooseeluñ ko ay ween pour l'instant yooyu di wane ne jigéen la mais noonu lay dox noonu lay considérer boppam ñooñu ñëpp borom bi rëbb na leen waaw ci wax ak ci wàllu doxee nag waaw góor buy niru lu dul jigéen ñi waaye tamit jigéen buy niru lu dul góor loolu lépp borom bi rëbb na leen léegi nag loolu noonu al imaamu euh, euh, kii euh, balaa loolu war na ñëw xadiis boobu war na ñëw 1631 bu ñëwee dinañ ci gën a taxaw insha allahu taala ci Riyad bi léegi xadis boobu noonu euh, euh, mooy est-ce que mooy euh, al imaamu al Buxaari ak al imaamu est-ce ko solo ñu ne la noonu imaamu al Buxaari sëriñam imaamu Ahmad solo woon na ko mbokku taalibeem al imaam Abu Daawud rahmatullahi alal jamii mu ngi ko di kitaabul libaas indi na ko fa baabu ixraajil mutashabbihiina bin nisaa min al buyuut waaw génne ñi nga xam ne ñooy niru niru lu ah góor jigéen ñi leen ci néeg yi waaw <laughs> waaw mu ne haddasanaa Fadaala qaala haddasanaa Hisham an Yahya an Ikrima bon Hisham bi mooy ibn Abi Abdillah Sambar ad-Dastuwaa'i mu jële an Yahya ibn Abi Kathir rahmatullah alayhi an Ikrima an Ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu qaala la'ana Allah la'ana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-mukhannathina min ar-rijali wal-mutarajjilati min an-nisa wa qaala akhrijuhu akhrijuhum min buyutikum qaala fa akhraja an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fulanan wa akhraja Umar mawlaana voilà <laughs> ay gis nga <laughs> gis nga sutura daa baax quoi gis nga Ibn Abbas radiyallahu anhu da nga foog ne xamuloon ñii muy wax xoola <laughs> dane yeneen tubaab yi saa saa am da yeneen saa saa rëbb na. Euh, almuxannasiin mooy ñi nga xam ne ñooy muunu muunu muunu muunu ngaana lañ waaw mooy ñi nga xam ne minar rijaal ay jigéen ay góor lañ di jigéen jigéen lañ waaw waaw <laughs> waaw léegi ak ñi nga xam ne al mutarajjilaat minan nisaa mooy jigéen ñi nga xamante ne ay jigéen lañ waaye dañuy góorgóorlu mutarajjilaat <laughs> waaw <laughs> Allahu akbar waaw Allahu akbar léegi mu ne nag minan nisa wa qaala yeneen saa salaam ñu leen rëbbee ba pare mu ne akhrijuhum génn leen leen min buyutikum seen kër yi mu ne qaala Ibn Abbas na radiyallahu anhu fa akhraja na nabi yeneen saa salaam du loo xam ne da koo wax noonu bàyyi de sunna la boo xam ne da koo jëfee ba pare. mu génn ne diw diw moom Ibn Abbas xam na kan la mais surura voilà loolu dafa am solo quoi wa axraja Umar kanta sayna Umar bi ne xalifa génn ne moom itam fulaana diw <laughs> waaw ñun tamit nañu dox ci sutura googee rek voilà waaw <laughs> nañ dox tamit ci li nga xamante ne ne mooy sutura googee waaw wallahu taala alam bu ko defee man yal nañu borom bi suturaal dunya wa ukhra amin ndax suñuy tojaange moom bari waaw képp nag moo xam waaji lu mu reconnaître di ko wax wala lu mu nak reconnaître loolu mooy li nga xam ne mooy li am voilà wal iyaazu billah léegi nag al imam an-Nawawi ginnaaw bi mu indee lii def mu ne wa jami'u hadhihi al fi sahih mu ne mbooleem kaddu yii nii nag trois ci sahih imaamul Bukhari wa ba'duha fi sahihayil Bukhari wa Muslim mu ne te yenn ñu ngi ci sahih imaamul Bukhari wa Muslim wa muttafaqun alayhi mooy yii yëpp def nañ taxriij bi ñun ma sha Allah alhamdulillah wa ba'duha ci yi mu indi fii yi mu tudd fii fi ahadihima ci benn ci yoo la nekk yenn ci imaam Muslim comme Seydina Ali euh, hadiisam bi te newul imaamul Bukhari yoo xam ne muttafaqun alayhi yoo xam ne ci imaamul kese la nekk comme bu mujj bi ñu jóge wa innama mu ne lil isharati ilayha man maa bëgg tënk man Imaam An-Nawawi laa jublu ci lii damaa jublu tënk ci junj bi may junj xadiis yi waaye wa sa azkuru dinaa wa te dinaa xëyséet naa tudd ci kanam moo damaha li ëpp ci ñoom ci abwaabiha te seeni bunt min hadha al-kitaab ci téere bii di Riyâdous-Sâlihîne bi inshaa allahu taala ndeem soob na borom bi mi nga xam ne mooy suñu borom mi kawe te kawe jógawul ci ak yéen kon nag ci kaw noonu la imaam jeexale bunt bi lii la fi indi euh, walilah alhamdu wal minna leer na ba pare leeral na mbir yi lëkkaale yi moom daa leer nañ luy wane ne ni mu tudde buntu bi lu koy dëgëral ci wàllu te ne façon rëbb yooyu mën naa nekk voilà kenn bu ne waa ji jàng alxuraan ne waa laanatullah ala zalimin yow yow ah rëbbaatekat nga kat te yeneen saa saa la xon na rëbbaatekat ak siddiq ak rëbbaatekat dañ naan la waxu yàlla nga naan rëbbaat yow feebar wala la <laughs> di di dawloo nit ki mu jàng aaya yooyu ndax parce que da loolu ak loolu xam dara la lii loolu day wane ne loolu a nekk la alors que li mu tere woon mooy nga tudd diw diw di rëbbaate voilà rëbb diw rëbb diw waaw comme nam gisoon Seydina Abu Bakar mu doon rëbb jaamam ba comme yu mel noonu loolu lañ tere waaye pas euh, ki nga xamante ne mooy daa ñi euh, euh,